al imaamu ahmad ibn muhammad moo solo mu ne xaddasanaa bahz mu ne xaddasanaa bahz bahz muy bahz ibn asad abul aswadi raxmatullah alayhi albasari qaala mu ne xaddasanaa nettali nañu xammaad ibn salama mu ne bahz nekk ñu nettali mooy xammaad ibn salama ibn diinaar albasari raxmatullah alayhi attamimi mawlaahum raxmatullahi alayhi an mu ne qaala axbarani abu imran aljawni mu ne ki ma nettali mooy abu imran aljawni abu imran muy abdulmalik ibn habib alazdi abu imran loolu la gënoon a siiwe aljawni rahmatullah alayhi an yazid ibn babanus mu jële ci yazid ibn babanus albasri yazid ibn babanus alimaam alxaafiz ibn hajar alasqalaaniyu ci taqribu tahdib nee na maqbul waaw nee na moom maqbul la voilà sinon ñi ci des moom kenn ku fi taxaw naan ñii ñooy ñan moom boo moywul des lay àjji <laughs> waaw <laughs> waaw fii daal kenn rek xanaa nga doon laaj mooy baabon Yazid kii nii muy Yazid ibn Babanus te Yazid ibn Babanus maqbul annahu qaalata maqbul ay waxam bu dee daa am dañ koy nangu bu dee daa am leneen lu koy appui te wax nañ la shawahid yu bari la xadis bi am yoo xam ne ñu ngi ci sahih bi xadis la bu gudd boo xam ne inshaa allahu inshaa allahu inshaa allahu taala dinañu ko gisi dinañu ko gisi mais gëw ma ne lépp lépp waaye ndax dafa gudd lool léegi foofu fekk xadis bi moom ci boppam nee damaa ñëw Yazid ibn Babanus rahmatullahi alayhi al-Basri rahmatullahi alayhi nee damaa ñëw ci sayyidatu Aïsha man ak sama benn waay sama benn àndandoo bon ñu ñëw après bon wi ñëwee bi ñu ñëw ñaan ndigal ngir dugg mu mu mu accueillir ñu après mu sànni ñu benn benn wasa wisaada benn ñegenaay ngir ñu toog ci waaw après bon bi ñu toogee ñu koy laaj naan ko yaa ummal mu'minin ay yooyu di ko laaj hein euh, ci bon affaire mbërëg la leen doon euh, lañ ko doon laaj après mu ne leen fekk euh, waayam ji àndal nee na moom moo ko wax moo laaj-laaj bi ba pare bon après nag bi mu laajee bon affaire bi ma xaw cee gêné wu quoi <laughs> waaw ma xaw cee gêné wu ba ma na ba ma xëcc ko <laughs> ma jël sama loxo teg ci moom nar koo kii xëcc Sayyidatu Aisha ne ma mais yow yaa ngi gaañ sa waa ji <laughs> ne damaa dóor lo damaa jël sama bi mu laaj affaire mbërëg naan naan man Irak nee na ma ne si kii moom moom mu ñëw fii ci suñu yaay ji ummul mu'minin amul dara lu muy laaj mu ñëw naan ay ay ay mal Irak quoi di laaj affaire mbërëg nee na affaire bi ma xaw kii quoi ma <laughs> ma dóor ma jël sama loxo dóor ko ci mbagg mi sayyidatu ma radiyallahu anha mais mais yow aadayta axaaka yow yaa ngi gaañ sa sa àndandoo bi sa mbokk mi di sa dóor bi nga ko dóor ci mbagg <laughs> mooy yow sa laaj bi mooy laaju lan way <laughs> après sayyidatu Aisha ne ko ne leen ne ne lan mooy li nga wax iraq mooy lan ne ko almahid ah, almahid nga ci jublu mooy affaire mbërëg yi quoi mu ne ko déedéet bu leen wax lool qulu ma qaala allah allahu akbar sayyidatu Aisha ne ne leen ne waa ji ne leen bu leen waxati Irak wax leen li boroom bi wax allah waaw wax leen li boroom bi wax qaalu wax leen qulu bokk maa qaala allah almaxiid ndax buur yàlla bu muy wax dane yasaluunaka anil maxiid qul huwa adaa waxul iraq yasalunaka anil iraq yi déedéet yasalunaka anil mahid ñu ngi lay laaj ci mbërëg waxal kon mu ne leen kon wax leen li borom bi wax bu leen di wax yeneen ay iraq ak bu ngeen gisee ñaari moo loolu mooy lan mu ngi leeral fii di ñu jàngal lu am solo waaw mooy jullit bi dafa war di privilégié baat yi nga xam ne mu ngi ci alquran muy utiliser yooyu bu rawatina ki nga xam ne xam-xam lay laaj waaw mooy boroom xam-xam bi waroon a nekk koo xam ne ngir bëgg gaay ne moom dafa branché wala yooyu walla moom dafa nànd jamonoom dafa ànd ak jamonoom mu nekk fi di utiliser yenn moo yoo xamante ne daanaka juhaal yi koy wax ak ak ak ak ak ak ak ak milieu hip hop loolu c'est grave waaw ay kan yoo xam ne yow milieu hip hop bi lañ ko xamee mooy rappeurs yéeg mbooloo yooyu yow nga ñëw ngir wan ne yow da ngaa branché da ngaa xam en tant que oustaz moderne ah yow sa moo yëpp au lieu ñëw booy firi alxuraan daanaka dañuy foog ne kii eh, xanaa ab rappeur la wala ab ab slameur la loolu c'est grave waaw c'est <laughs> mooy dañuy dem confusion des genres mooy am dañuy dem ba dootuñ xàmmeeti ana kuy wax diine ku waxul diine waaw parce que kàddu goo xam ne kaddu diine la dafa am poids dafa am portée bu réeréy te loolu la suñu boroom loolu bokk na lim njëkk a xamal yonent mi alayhi salaam waaw bokk na lim ko njëkk a xamal. inna sa nulqi alayka qawlan thaqila yaa ayyuhal muzzammil ha qumil layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila inna sa nulqi alayka qawlan thaqila waaw wat naa ne dinañ sànni ci yow dinañ la jox qawlan kàddu goo xam ne gu diis la gu diis boo xamante ni moo tax yonent bi saa saa am gisoon nañ ahwaalul wax yi wax yi du doon wàcc façon ni mu doon wàcce mooy loolu nag jar la jar naa bàyyi xel bañ a tàbbi rek ci le le modernisme ak ak ak ak ak ak ak yooyu nga xam ne du du idée dara waaw parce que yow koo jàpp ne boo jàppee ne ñu jiitu woon moderne ne moderne sa temps rek sa sa doom léegi mu juddu jàpp na yow rengaar nga waaw démodé nga te yow yaa jàppoon na fii mu ne yaa gën a moderne ñu ma sa jaar ci kaw suuf moo tax loolu du waxi dara affaire mode yooyu ñun newuñ ci mode waxal li alquran wax mu leer naññ boo paree boo bëggee expliquer waat affaire yi ñoo xamante ne nii seeni kàllaama te boroom xam-xam bi day moytu seen wax yooyu parce que moom waroon a fekk nit ñi ci ni ñu mel waaye moom moo war yar nit ñi ki war yar nit ñi xamal leen moom bu demee ba façon bi nga xam ne noonu la boroom xam-xam yi waxe mu fexe bàyyi ko di topp waxu ñoo xamante ne duñu ay ami lañu mooy ay lambda lañu mais bu yàngee mooy waxin woowu façon waxin wi nga xam ne mooy waxu waxu wu jaar yoon ak xawlan sadiida ak suñu boroom di wax day mujj ràpp dootuñu xam nan la mel waaw moo tax loolu am solo waaw ak tamit jarul tamit mooy nit dangay naturel quoi waxal ni nga mel waaye nekk fii ñu jox lu micro bi saa yow booy wax commencé a'udhu billahi yooyu tamit jàllul ko waaw waxal correctement waaw <laughs> waaw bu fi nekk soit naturel xam nga ñun wolof moom en général bu ñu naturel koo ci dékku micro rek mu changer baat jaw ni nga ni ngay waxee rek mu jeex voilà yow kun kamaa anta <laughs> li la sa borom def waaye nag ngay fexe di niru niru lu boroom xam-xam yi waaw ci ndax ci ni ñu doon doxalee moo tax déggoo li ñu euh, euh, imaam Rabia kii imaam Malik rahmatullah bi ko yaayam bi yóbbu ci imaam Rabia muy jàng ah solal ko yéeru yu rafet yi kaala ko yóbbu ko ci imaamu Rabia kii Rabia ibn Abi Abdurrahman imaamu ahlil Madina lan na ko wax dana ko demal ci Rabia lo boo demee na jël ci moom teggin yi laata ngay jël ci moom xam-xam bi waaw xoolal tegginam yi ni muy doxale ni muy waxe ni muy comporté woo ndax xam-xam dafa ànd ak loolu ba pare ba nga jël lool ci moom mooy aadaab yi ndax yar boo ko amul am xam-xam dalay gaañ waaw xam-xam bi dalay gaañ moo tax yar bi daa am solo boo ko amee na ak xam-xam bi voilà ñoom ñooy ànd waxuñ la da dem uti bi yar ba pare door a ñëw di door a jàng non bi ngay jàng ngay amaale yar hadith yii nii moo lay wan teggin yu gën a mag yoo xam ne doo ko trouver waaye moo lay jox xam boo xam ne doo ko trouver feneen lépp ngi ci hadith yonent bi alayhi salaatu salaam ku xamul dara rek moo ko fi bàyyi di seeti eh, ay secret feneen waaw te nag ni aadaam yooyu demee noonu faral secret yi gaa yi wër yépp waaw mooy yi waxoon rek dox ba poussière dem ba Mauritanie soral sa bopp ci désert bi fu ne nga dem fa góor goo dégg ñuy wax naan am na secret nga dem fa ah subooru ko defal ko lu la nee du ko neex ngir am benn tur sa kër topp sunna yonent bi aleyhi salaatu salaam tey ut xam-xam bu leer nañ moo di naan ci ci ci ci lekk lu neex di naan ci coca yi laa la wax dara li ngay am moom du ko am bon loolu c'est ringard waxoon naa la loolu loolu c'est dépassé waaw parce que loolu mooy yow da ngaa jóg te que muy ba muy jóg mu ngi tëj alxuraan ci ñaata alxuraan la tëj ci armoire am ñaata téere xadiis bu dee ko am téere la fi tëj dem nee na day seeti leneen yow man ngaa trouver lu baax lu gën looy lu baax sax looy trouver feneen loo en dehors de alxuraan ak sunna yow yaakaar nga lool. moo tax lool lool lool jëfu ko ko yeewul la léegi. Eh, Sayyidatu Aisha gis nga loolu lay wane fii waaw waaw moo tax xoolal yonent bi alayhi salaatu salaam waa ji ñëwoon di saña ah, quoi waa ji yonent bi alayhi salaatu daal di kii mu ne <laughs> <laughs> nekk fay saña ah, quoi mooy saña mooy mooy rim mooy mooy prose ri euh, euh, euh, wax goo xam ne day riime. waaw day rimer comme kuy def shi'r mais du shi'r mooy wax joo xam ne euh, dangay gis buy wax day dal mooy fin yi benn lay doon ah? day jeex jeexital yi ñooy bokk nuy jeexe ñooy bokk même tournure mooy da ngay gis koo xam ne am na ñoo xam ne aka ñoo ay ci lool bu ñuy wax fii même wolof dañuy wax loo xam ne mooy baat bu ñu daaneel baat bañ jëlaat moom buy daanuwaat lu mel noonu lay mel waaw loolu mooy as saño waaw muy prose rimée oh, prose la wax dama ko si prose rimée léegi euh, mooy euh, waa ji nekk fa di wax noonu ay wa mislu zalika xawma lan ak lan wax ay waxam yonent bi alei satu salaam de mais kii <laughs> kii xanaa ca mbokk kii la nu mu tudd oh, <laughs> kuhaan yi mooy buxaabakat yi dëkk buxaabakat yi xam nga dañoo aayoon nag ci loolu moo tax bokkoon nañ ci liñ doon jommale arab yi ak ak seen clients yi mooy mooy ñoom duñu wax wax ju normal dañuy wax wax ju wax ju rafet périmé boo xam ne kenn lu ko dégg bu yow temps temps normal doo dégg wax yu mel noonu quoi <laughs> waaw waaw mooy la caaxaankat ba waxoon rek é <laughs> waaw kooku c'est pareil c'est pareil moom façon wax ju mel noonu la doon wax yow muy wax ci gannaaw waaw fekk muy def yëfu sixram yooyu benn waay bu nekk buñ moo mas a romb muy def yëfu euh, sixr euh, affaire euh, parce que sixr la mooy magie waaw jël xob yi di yëngal mooy yooyu rek waaw di yëngal naan attaaya la ñu bëgg kiiwu attaaya naan wàññil wàññil wàññil xobu garab yi ba mu nekk biee après bon léegi loolu la ubbee après pour nax ñi ci des nag après mu ne leen nag mu ne gaa yi mbooloo mi bon na ku nekk kii euh, joxe ku bëgg ku joxe xaw ma deux cent xawma ma cinq cent dina la ko defal xaw ma boo joxee deux cent deux mille ba ainsi de suite yu mel noonu ma ne kii kii day kii day kii day wax lu ko neex de après am kuy wax ci ginnaaw ndax gars yi dañu bari woon après xam naa affaire bi xaw ko déranger quoi mu ne é yow muy wax ci gannaaw ay bu ma la buusoo di nga xam ne maa raw jaanu ñàngoor mooy façon wax yooyu xam nga gis nga ni mu rimee loolu mooy say mooy xam nga lu mel noonu xam nga doo dégg nit ñi ah tout le temps ñuy waxe noonu <laughs> mooy kuhaan yi <laughs> loolu après nga xam ne kii nii mooy waa jii moom xam naa ci mbokku gaa yi la wala rek da ko masoon a doon <laughs> waaw loolu mooy gis nga da ngay wax yenn rek ñu xam ne kii la te loolu dafa am solo fii mu ne médecin boo fi demoon mu war laa faj apparence dafa am solo de li nasaraan yi naan ay l'apparence ne fait pas le moine xaw ma mais nag moom day faire la musulmane moom parce que musulman bu fi solowul lu baax ni l'islam waxe mooy sa tol baaxul waaw te tamit même bu dee l'apparence dëgg bu dëgg la du apparence tout le temps parce que gaa yee gi soli teng ay ay ay babu ak lu ne gën a dëng ñépp waaye daa am solo laa wax gars yi di ko mbubboo nag du tee ñu ne mbir mi baaxul du tax ñu ne mbir mi baaxul bañ a baax apparence a baax nga lan yow yowmal xiyaam bu nga xam ne mooy sa wurroon suñu borom bi wax loolu am solo du dañ leen <laughs> yow fee ngay tollu xam ne ñii ñooy waa njub apparence dafa am solo léegi nag am na ñu koy mbubboo du tax ñu ne amatul solo am na solo kay am na solo moo tax Sayyidatu Aïsha radiyallahu anha wax loolu mooy loolu dafa am solo man bu ma demoon ci médecin li ma doon wax sànq fekk ko sawaay euh, médecin bi yor ay rabbu yoo xam ne tiim benn fourneau ba pare moom anesthésiste la wala wala daa nekk koo xam day opérer waate ma ñëw ngir mu opérer ma ñëw fekk ko atel fii euh, cabinet mu yor gandu fourneau boo xam ne ay rabbu yu bari la ci yor daas ay paakaam yu rëy sol benn benn euh, pàncaa sawaay ak benn booy doole ba pare euh, di muqi di tux naan ma ah, yow laa war a opérer non boobaa damay dëpp dama daa non xam naa dam non dama jaawale kii quoi parce que présentable lool kum ci mënoon a doon nga dem sa yoon diine it noonu la du da ñëw di waxe lu la neex ñu naan oustaz bu branché bi yooyu du waxu dara waaw fii kenn newu fi ngir faire le buzz waaw faire le buzz bàyyi koog yamb yi <laughs> voilà qu'il fasse le qu'il fasse leur buzz ñoom noonu la leen yàlla binde moo naturel ci ñoom ñu def leur buzz waaw léegi moo tax Sayyidatu Aïcha loolu dafa am solo mu ne waa ji mu ne gars yi te pourtant ñii xoolal yow xoolal xam nga sol sori nañu ñun ni ñuy def léegi ñii moom mooy benn moo la Irak dane dafa ñëw laaj wamal dane dañu dafa ñëw na yaay Aïsha radiyallahu anha mais mal yaa ummal mu'minin maa taquliina fil Iraq waaye yow yaay jullit ñi radiyallahu anha mais lan ngay wax yow booy yaay woy gëm yàlla lan nga lan ngay wax ci Iraq yaay Aïsha ne ko mais wamal Iraq luy Iraq <laughs> Iraq mooy lan euh, euh, rek euh, Yazid ibn Babanous <laughs> Yazid ibn Babunus rahimahullah dóor dóor dóor ko ci dóor waaji waaji entre te laaj laaj bi ci ci mbagg tuy yaa ne ko mais yow yaa ngi gaañ sa mbokk mi de dóor bi ñu ko dóor moom daa saf <laughs> mooy ah yow <laughs> ne ne nga waaji moom laaju waaji moo ko déplané quoi seet kii ñu ngi ñëw fii mu amul lu muy laaj naan ay looy looy wax ci mbërëg mais tamit noonu la waaw ah, inna Allah la yastahyi min al haqq xam nga loolu daloon na Sayyidatu Aisha radiyallahu anha di ndaw si ñëwee naan est ndaw eh, est-ce yaay Umm Sulaym ah eh, yaayu Sayyidna di laaj affaire est-ce que est-ce que jigéen dina eh, yow Umm yaay Umm gàcceel nga jigéen ñi lu tax na ñëw di fi laaj loolu yonent bi alei saatu <laughs> naan ko taribat yara ak naan ko <laughs> mu yonent ware saar saam ne ko bal anta taribat yadak waaw <laughs> ne ko yow mii lañu war a wax lool moom kay lii mu laaj lool la day laaj <laughs> waaw mu ñëw ne inna allaha la yastahi min al haqq buur yàlla amul kersa ci dëgg waaw waaw léegi laajub laajam kon moo tax Yazid ibn Babanus mu ne nag euh, Sayyidatu Aisha ne ne ne ne ne man lan mooy irat Iraq mooy lan bi ko waaji ne ma dóor mbaggam mbaggu ki laaj-laaj bi mu ne ma sama waaji ma àndoon mu ne ma mais yow yaa ngi gaañ sa mbokk mi ma mais arrêté li ngay def adayta axaakak gaañ nga sa mbokk mi sa dóor bi nga ko dóor ci mbagg waaw loolu mooy da ngay wékki mbaggam meem <laughs> summa ginnaaw gi xaalat mu ne ko man Iraq lan mooy Iraq ne ko almahid ne ko Iraq mooy almahid <laughs> ba pare mu ne leen nag xuulu maa qaala Allah wax leen li yàlla wax waaw almahid wax leen almahid ne bu lay wax al iraq ndax buur yàlla almahid la wax voilà waaw nañ ci bàyyi xel waaw bu ñu amee expression yu ñuy wax ci diine ak tamit même suñu waxtaan de tous les jours yoo xam ne nag bu waxtaanu caaxaan parce que alxuraan ak sunna kenn du ko foowe waaw waaw yooyu kenn du ko foowe kenn du tiimug lekk naan ay kaay leen ñu sikkar déedéet kenn sikkar lekk kenn du loolu déedéet parce que zikrullahi dafa nekk lu kawe kenn du xoowe yooyu waaw waaw lan leen mbir yi ñu kii wag waaw gaa yi jël leen jël leen kurus yeeg déedéet kuddu yi du ñuy kurus waaw yooyu yépp yu jara bàyyi xel la déedéet yooyu mais en dehors de ça dañuy fexe suñuy wax muy dëppook li alxuraan di wax léegi mu ne leen wax leen li alquran wax li buur yàlla wax almahid